والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر mbokk jullit ñi mbokk taal bi ñoom ñoo ñëw di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal di sàkk ci yéen ñaan di bëgg ci yéen kër bu ñu toppee di waxtaan waxtaan bi diig gàttaayu jamono bi li ñu ko doon jiw ci tubaab tax na li ñu waroon a wax wala li ñu waroon a wax it waxuñu ko te nag ñu tàmm wax ci tuuti ba tey gis nañu nag ne débat yi maanaam laaj yi ñuy laaj di ko tontu lu am solo la ba benn waxtu lañu prévoir pour exposé bi nga ne exposé li muy jëriñ mooy sulli ci xel nit ñi ay laaj yu ñuy laaj laaj nag gis nañu moo gën a neexal waxtaanee conférence bi bi nga xamee ne bi dañ ko tàmbali woon dund conférence bi sujet bi moo doon kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba lan mooy yoon mooy mu gis loolu kon ñu sàkk woon ko ngir suñu mbokk yi dëkk fii nga xam ne xamuñu Cheikh Ahmadou Bamba mooy kan xamuñu yoon yi mu tàllal doomu aadama yi di ci jaar wan yoon la fu mu ko tibbe nan la ko tërale nan la ci nit di jaare fu muy jële nit ak fu mu ko yóbbu ku ci nekk looy wuteeg ku ci nekkul ci ki nekk lim lay jëriñ lim lay jëriñ fii ci fi nu toll ak lay jëriñ ëllëg xam nga ne doomu aadama dafa ñëw ci àdduna ngir jàng bu ëllëgee lay tare wax nañu ba tàyyi ne walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la maal muhsinina ci la tasawuf dëgg tasawuf mooy lan tasawuf day dafa seet ba xam ni doomu aadama ñaari xaaj la xaaj bii ñu tuddee xol wala bu la neexee nga ne ron ak xaaj bi nga xam ne mooy yaram yaram suuf la ci suuf la bàyyi ko ci suuf la ñu tabaxe aadama ñu aadama jur itam suuf lañu ndax dañoo jóge ci suuf kon di suuf ñaareelu xaaj bi mooy xol xol mooy lan mooy ndabal roo diggante xol tur yi nga xam ne moom la ko indi tasawuf jox dafa bari ci bu ñu seetee tolluwaayam ak meluwaayam xam ngeen ne xol dana am yoon wu muy jaar waxtu wu nit ki tàmbalee dugg ci yoonu yàlla dëgg jéem a xam boromam jéem a jege boromam jéem a am texe goo xam ne dootu dañ mukk te yëy ba faw faw faw fi dara nga am rek fi dara nga am day yëy ba faw nga xam ne kon mën nañ ne nit yàlla tàmbaliwul fenn te du am na fu mu tàmbalee waaye yemewul fenn ndax waxtu nga xamee ne xaaj bi nga xam ne mën lañ tibb ci suuf liggéey ko dafa dell ci suuf gannaaw dee roo moom di dund ba faw ndax dañ koo bind ci leeru yàlla bi nga xam ne ci lañ bind malaayika yi ci lañ bind arasa kursi yi ci lañ bind lawh mahfuz ci la ñu bind alamul malakut alamul mulk nag di xaaj bi ci def di féete suuf ñu ne nit gannaaw ñaar la ñaari xaaj te xaaj yooyu kat dañoo juboo di ku dimbali kii lor na kii ku yëkkati kii suufeel nga kii ku dundal kii xiifal nga kii maral nga kii lottal nga kii roo mëneen nga jide jóge ci alamul malakut ca malawu lax laa la jóge di principe boo xam ne bu leer la bu bu rëy la bu am doole la boo xam ne bii yam waayam kenn xamu ko doonte ruu yi ëppante nañu daan ko wax ci gën a guddante gën a talante gën a yaatoonte gën a rëyante a leerante ëppante doole moom ruu yi doonte ruu ulama yi soriwuñ ci ulama yi seen xam-xam bariwuñ ci ulama rabbaani yi nga xam ne ñoo jege yàlla bu seen xam-xam dañ koy jëlee ci lawx mahfuz ñëwewuñ ci dugg ndax dañu ne yonent bi sallallahu la wa sallam bokk ko yahud yi laajee suñ borom dafa ne quli ruux min amri rabbi wa ma utitu min al ilmi illa qalilan ñi ngi lay laaj luy ruu ñu leen ruu mbirum yàlla liñ leen jox ci xam-xam lu tuuti la mënu leen a may ngeen xam luy ruu ñu ne kon nag gannaaw digal yu ñoon may ñoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndigal ci mu waxtaane luy ruu kenn ci ñun waru la waxtaane ruu képp koo ci xam ne kii laaj nañ la ci ruu da nga min amri rabbi téere yi nga xam firikati alquran yi ñoo koy bind di def tafsir bu ñu dikkee ci ruux daañu jaawale ndax ruuxul xayawaan yi bokkul ak annafsu naatiqa li ñu tuddee annafsu naatiqa li ñu tuddee annafsu naatiqa amul yemukaay mooy dem àjjana ëllëg ba tàmm àjjana gis boroomam tabaraka wa taala loolu jox ko sax goo xam ne doo fi dañ bu mukk fu mu toll bànneexam di gën a fort di gën a rëy di gën a yaatu di gën a guddi kaddu yam fenn day dem ba xam borom bu ñu ko bindoon du ñàkk xam googu kat du ñàkk xam-xam du dellu gannaaw du lëndëm du dara lu dul li mu mën a tuddee dew maanaam yàgg ci la yàgg ci nguur ndax mulkan kabiran la alquran wax nguur bu màgg la ka dem àjjana ndax ki dem àjjana nga xam ne moom ci boppam dana amee tuuti ci melo yoo xam ne daañu ko mën a niróo la melo suñu borom tabaraka wa taala donc suñu borom niróo la lu ñu moo di nit ki mën naa am juróom-ñaari junni kër kër bu ci nekk juróom-ñaari junni soxna nekk mu nekkandoo kenn ku ne ci benn jamono loolu bokk na ci melo yi waa àjjana kon du yéen la kon ci melo roo ñu ne roo bu ku ne roo wax nga takk ndoor suñu borom tabaraka wa taala waaye nag lu ñu bind la te li mu wax ne la bii seen njuumte moo di ar ruuxul xayawaan yi wax le souffle vital souffle vital wala maa uy firee ko ne jismun latifun yaxya bihi insan mooy njuumte yi fi ñuy jaxasee an naatiq ak ruux al xayawaan yi ndax dañu ne nit ki ko sax ay yoon bu bëggee taal xam nga ne mag mu dijj mi ngan ni boo ko seetee teg ci lu gaaw a jàpp ndax lan maddiya maanaam day matière bu tal bu fot bu dëgër bu diis moo tax safara du ko gaaw a dugg nga wut lan nga wut niit wala nga wut pétrole wala nga wut këyit mi gën a woyof gën a nooy gën a gaaw a tàkk yaram itam ci talaayam ak dëgëraayam ak li mu jóge ci suuf roo dañ ci mën a jàpp ñu wut lu ko diggalee lu nekk seen diggante loo xam ne dana xaw a niroog lii xaw a niroog lii xaw a niroog lii xeetam moom ba mën a ànd ak moom te bu dikkee ci lii am wet bu mu ko xaw a nit ba mën a ànd ak moom ba tax roo mën a eh, rapport am am rapport bu mën a am ak yaram wax nañ ba tey ne diggante ruux ak yaram seen rapport dana soppiku ci biir dundu nit ki juróomi yoon soxla wu ñu ca dem ndax bokkul li ñu tax a jóg principe bi tasawuf lañ bëgg a waxtaane mu gannaaw lu mooy euh, al buxaaru latif ruux gi nga xam ne mooy dundal suufal vital nag yi am nañ ko xar yi am ko bëy yi am ko nit ñi am ko googu taxul ñuy wax googu nag la borom téere yi gis li naan yax gis mun latifun yaxyaa bihi insaana waa maanaam coola ju tàng jooju ju woyof ba nga xam ne dafa woyof ba bët mënu koo gis bu baax moom la rooga ci boppam di aju ci moom moom nag moo mën a aju ndax matière la lu mu lu mu nekk nekk lu fin mooy jàpp ci matt mi tàkkal ko mooy pétrole bi kon mën nañu allo bi ko set tàkk tàkk li mooy bi tubaab tuddee esprit mooy roo al nafsu naa tukkal bi muy tege taal ko wala essence bi mooy nafsul xayawaaniya mooy kon ruuxu di waral ak dund yaram wi di mat bi tàkk du mu dugg ci domaine boobu ndax dana gudd deret rôle bi mu joué ci biir nit ki organisme bi diggante système bu ci nekk appareil digestif appareil ak système nerveux yëpp dafay gudd ba doy waar li ma titteel moo di gannaaw nit ki ñaari xaaj la xaaj bi la tuddee roo xaaj bi la ñu tuddee yaram te ñoom ñaar bokkuñu lu ñu bëgg bokkuñu lu leen di dundal bokkuñu lu leen di jox texe yaram lu koy indil ak texe lekk naan noppalu nelaw xool lu ko neex am bànneex am mbëg moo koy dundal roo lu koy dundal jaamu yàlla jàng alxuraan xalaat ëllëgam ragal yàlla wéet xiif mar sonn ci jaamu yàlla ñoom ñaar benn boo ci li sot nga ka ca des ruu ca aalamu lam ri gëm dëkkoon ba mu fa nekkee dafa mel ni malaayka yi xam li ci aalam bi yépp ba dara ump ko ba dara dara ump ko di gis lépp bi mu duggee ci yaram nag mel na ku ñu tëj ci kaso ku ñu dugal ci tabax boo xam ne amul bunt amul palanteer bu jot bi fenkee doo ko gis ba ba muy soog doo ci xam dara doo xam ne ba bëccëg nit ki kon roo gi xam-xam ya mu amoon démb ci aalamul malakuut bi mu duggee ci biir yaram dafa dal di fàtte loolu lépp leer ga dañ kon tabax bi nga xam ne mooy yaram dox digganteem ak leer ga nga xam ne moom la xam-xam ba jokkooloon bu mel ne dafa fay nu mu war a def toj bunt wala palanteer leer jant bi ak ci moom lu mu war a def moo di fóot dàq yi moo di fóot cuub gi nga xam ne moom la ko àdduna suuf moom la ko bànneexu adduna suuf moom la ko mer suub moom la ko bakkaar suub ba bu dañee ba set dellu ci donte mu ngi ci biir yaram it dana dellu ca cosaan la woon ci as lëf xam ngeen ne roo balay liibar dëgg dëgg ba mën a mel na meloon faaw mu génn ci yaram mooy dee dee nag bu ñëwee ci la suñu borom wax ni fa kasaf na anka risaar fa basal ba bi ma xadiidoon léegi muri nanu sukkiraay yi doxal sa diggante dëgg dëgg yépp léegi sa gis bi lu sori la te lu te lu leer na nga gis waaye nag gannaaw dee amagul kon roo génnagul ci yaram mu ngi ba ci biir kaso bi nan la war a def kon mu ne ahlu tasawuf foofu la seen principe tàmbalee moo di ne nit ki bu dee xiif te xiif bi kat tadrijiyan maanaam progressivement la koy def ndax xiif bu metti tëpp rek dal te dana indil ak nji ak ndof dana doo xam ne dana indi ay tawat dana indi li ñuy wax déséquilibre maanaam ixtiral tawazun te yi muy jëfandikoo mu di xiif boobu nga xam ne xiif bu digg doomu la mu di ko régler di ko yokk ndànk ndànk ndànk nga xam ne gars yi yàlla am na si ñu si dem ba benn doomu ñebe la ñuy lekk ci weer ñenn ñuy dem ba lekk benn ñebe si ñaari weer ñenn ñi si ñetti weer dégg ngeen ñu naan si Abdul Qadir Jilaani am na at lekkul di naan rek am na at itam naanul di lekk rek am na at lekkul na naanul te loolu lu nekk cadre yi yan la ko nit ci defee ba nga xam ne barkeb barkab leer yàlla jii dugg ci xolam mooy tax du yëg ñetti waaye xus bi dana dem rek ba yëg ak woyof ci yaramam loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu ngeen wooratee bu dog jotee dog leen te ngeen lekk te ngeen naan niroowu leen ak man ma damay fanaan fa sama borom mu di ma leel di ma nandal leel boobu ak nandal boobu du ñam yi ñuy lekk ñun waaye xol bi lay leer di ko man di ko nandal muy lekk di naan ci leer yoo xam ne daf koy dolli dëgër daf koy dolli kattan ba nga xam ne li xiif di wàññi du ko ko wàññi mu ne kon bu fekkee nit ki sumtun wa juu'un tawilun ba'dahu saharun wa uzlatun an shuyuxin bil isharat li Cheikh Ahmadou Bamba wax radiyallahu taala anhu ak sumtu mooy noppi noppi bu yàgg mooy bañ a bari wax ndax nit ki li muy wax ay nekk ci xelam te xel wax ju bari ciiraay la te li nekk ci wax dafa bari ndax wax lu amul a ngi ci wax lu la wóoru la ngi ci jëwam ngi ci wax loo xam ne topp sa bànneex a ngi ci da nga sonal malaayika mi nga xam ne mooy bind tam say wax jëpp loolu lépp nekk na ci te yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na doomu aadama dana xalamaay ci xuri saf xuri safara yomal xiyaam juróom-ñaar fukki na rek ci benn baat boo xam ne daf ko waxoon jubluwu ci woon lu dul le reeloo rek ñi muy waxtaanal kon wax garaaw na ku ko wàññi wala nga néewal ko dana la yokk ndimmal ci yoon woowu ñuy jaar sëñ mat saxin loo ba nga fay jàng newoon nanu maam Cheikh Mbaye daf ni ma woon dil wax tóot te fasal njàpp toje nga jàppaat xam nga kon loolu yoonu tasawuf la suñu na ngoog wa juróom talilum xiif bu digg doomu bu yàgg loolu lépp nga xam ne aajo woon a kon li ñu tuddee mursid moo di cheikhul murabbi bi boo xam ne def lay def muraakaba maanaam day suivre sa évolution li nga xam ne médecin bi doon lay suivre malade bi bu waree le bàyyi lekk sangam ne ko bàyyi ko bu waree bàyyi naan sangam ne ko bàyyi ko bu waree dox guddi wala mu war a lépp mu di ko wax di ko seet nga xam ne aarif boobu waxtu wu dongo bi accès ci moom dana juróom ñetti téeméer ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn ci si biir yoo xam ne ñu ngi nekk ci biir yaramu doomu aadama nga xam ne couleur bi muy fab mooy indiqué fi nga xam ne fi la xolu nit ki toll ci sell ak ci ñàkk sell nga xam ne bu accès rek médecin bi dana aajowoo moom pathologique waaye aarif bi bu la nee jàkk rek dana xam cër bu mujjee mooy yàlla ci yow dana xam cër bu mujjee topp yàlla ci yow lam lay digal ak lam lay tere mi ngi koy tibbee ci xam-xam boobu nga xam ne ni mu lay faje ni muy suivre sa maladie sa feebaru xol mooy ni médecin bi di euh, suivre malade bi feebaru mm-hmm. wi xam nga buñ waxtaan buñ ko limité rek li nga bëgg doo ko mën a wax nan gàttal wi <laughs> li mu moo di principe bu tasawuf ak Cheikh Ahmadou Bamba fi nga xam ne ni mu tëralee yoonam ci loolu leen mu tëral yoonam kon ci buñ seetee murid yi nga xam ne ñoo njëkk ñëw ci moom lu mu leen njëkk a sant li jiitu mooy teqale leen nit ñi ndax nit ñi dañuy xëcc jëmee ci adduna di la fàttali adduna di la wan adduna di la nëbatloo adduna boo weetee gisatoo adduna gisatoo ñoom adduna jën jàngoro lañ la dootul wàll yi nga amee woon nag ñu tàmbali koo faj mooy tax nga wér te kenn dootul la wàll jàngoro loolu mooy principe bu daara yi daara ji boo ci nekkee doo gis kuy waxtaani mbiri adduna doo jaxasoog waa adduna yu yëpp doo ko gis da ngay wéet sikar turu yàlla jàng xasida yi jàng alquran waxtaan ak sa morom teer bi moo xam ne day fóot ba bëgg a set yow it ngay fóot di jéem a set muy jéem a set xam ne ñaar ñoo xam ne ku ci nekk ngi jéem a set kenn du ci tilimal moroomam bu nekkee ci loolu xam ngeen ne noon yi nit di xeexal muy nashadu an nafsu al shaytan al hawa ad dunia wala nga ne al xalq boo seetee maxaaliqu niiraan dana la won ne bakkan jéng bi ko nit mën a note moo di xiif daañu di misaal wala maa yi daañu wax ne bakkan ba ko yàlla sàkkee daf ko ne yaay kan ak man maay kan mu ne ko yow yaay yow man maay man suñu borom dugal ko safara mu am ci juróom-ñaari waxtu mu génne ko ne ko yaay kan maay kan mu ne ko maay man yaay yow mu dellu ko ci dugal am juróom-ñaari fan mu génne ko ne mu ne ko man maay man yow yaay yow mu dugal ko ci juróom-ñaari at ba mu dellu see laaj ko mu tontu ko la mu ko tontu woon mu boole ko xiif ñetti waxtu ba mu dellu see ba mu ko nee yow yaay kan mu ne ko yow yaay buur bu sell bu màgg bu tedd bi war a jaamu yaay yaay ñëpp man maay sa jaam bu xeebu bu ñàkk fay bu torox bii mu ne ko yow ci lay semmal nga wax yow xiif rek lañ lay boole loolu moo tax ahlu tasawuf xiif muri yi dañ leen daan xiifal ñu boole xiif ak tur yàlla ak jàng alquran ak jàng xasaayid yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa tagg yonente bi sallallahu ak wéet sumtun wa joowun tawilun baadahu saharun sahar mooy foog néewal say nelaw ndax nelaw itam bokk na ci lii gën a noppal yaram te ci la seytaane di gën a jaar am taxal ma maa ngi bëgg a kii daal xootal taxal rek léegi daal sëñ bi ni mu ko tëralee moo di tëral yoon woo xam ne moo di daara ji dana teqal nit ñi nit ki taalibe yi ak nit ñi ba nga xam ne kenn du leen rax ñoom rek kenn du benn jàngoro boo xam ne jàngoro yi yàqal nit la ci adduna boo xamee ne dem nañu ba ñu gis ñi nga ci xam ne ndax bu ni ma waxoon ne bu la nee jàkk rek dana xam fi sa yàqu-yàqu toll bu dañee dana ko xam bu desee tuuti dana ko xam waxtu mu seetee ba xam ne yow mii kat yàqu yàqu moom weesu nga ko te defaru nga bu la fa jëlee yóbbu la ci beneen daara boole laat ñeneen yow itam bu waa daara ñu jëpp bu fekkee ne mat nañu fanweer kenn ku ci nekk topp sa jihaadu nafsi ba àggale ñu yóbbu la ci jox la sa daaray bopp daara yooyee ñoom fanweeri daara yooyu kenn ku ci nekk itam ju ci nekk bu ca fanweeri nit nekkee buñ ca jógee tey sampati daara sañ bi dafa bëggoon kon xeetli adduna bépp ndax loolu bu continuer day mujj mbool mooy al muridu murid nag am na ay charte am na ay martaba murid al mujarrad mooy ki nga xam ne soobu na ci yoonu al muridu sadiq martaba la ak kan mooy al muridu sadiq nga xam ne seet na ba gis mam suñu borom tabaraka wa taala fa mu teg doomu aadama ci mu yónni ci ñoom li mu leen sant warmaal gi ñu ko war moom warmaal moom yàlla ci màggam gi ak tedd ngam gi nga xam ne yëmuwul fenn nga xam ne doomu aadama ci kanamam dafa war a fàtte boppam te fu mu toll mu teewlu ne yàllaa ngi ko tiim di gis léppam jële naa sax yàlla waaye malaayika yi seen bopp daraam xef yi ñu bëtam sax ni nga xamee ne cinéaste bu amee caméra caméraam teg la ko boo xefee mu fay buñ ko projeté nga gis ni nga xefe loo yëngu naka noonu malaayika yi ko raw seen biir sa biir ak sa bit lépp ñoo a euh, ay caméraman loolu lépp nga teewlu ko teewlu mucc ni mu jafee ci nit mësal boppam moom ci boppam jëf la koy tax a mucc seytaane ni mu baree doole ni yàqu-yàqu yi baree mu tiit ba mënatu la toog dem nag di seeti ku ko tane ba mën koo xett li kooku mooy al muridu saada nga xam ne bëggatul ci adduna dara tiit na tiitaange joo xam ne ngir ëllëgam te xamul kañ lay dee te fa mu jëm di fa xett li ko ji xamul dana àggam déet ndax ni mu gisee ne malakul mawti kàttan ji ko yàlla jox ak gaaw ju gaaw te nit ni ko ab digam ëllëg noonu la ko umte nga xam ne malakul mawti suñu borom jox na ko mu mën a teewandoo ci fanweeri miliyaani béréb ndax bu geer xewoon fi gën a sori ci sowu ci Amérique bii geer xew ca Océanie bu ci nekk nit ñi di dee par pari junni pari junni diggante bi noonu kenn ku ci nekk euh, Israël mooy mooy xëcc sa roow te kenn la lépp teew ak mag yàlla gi ak doomu aadama ni yàlla tedde ni mu ko nga xam ne daanaka juddu rek mën ne bàkkaar la juddu rek man mën nga ne tooñ yàlla la ci misaal bu ñëwoon góor gu mag bu tedd toog fii nga sol ak say say dàll jaar fii xëppuloo ko suuf waxuloo ko dara bu keneen nit kese da nga ne tooñu ma ko waaye bu dee àgg foo xam ne fii ñëpp dañ ko wóolu gëm ko yaakaar ko daañu la jàppe ku ñàkk teggin naka noonu kon daanaka suñu jëfi aada yi yëpp noonu la mel ci yàlla yëpp lu mu war a dal la nga xam loolu lépp mu teew ci sa xol ba nga xam ne mënatuloo nelaw mënatuloo lekk ba suur mënatuloo naan ba màndi nga jóg nag dara yëkkati wala lu dul ku la wan yàlla ku la tax a mucc ku la tax a mën a musal keneen kooku mooy murid sadiq murid saadix nag saalik la mu ngi ci biir yoon wi waxoon nañu ne sëriñ ñeent la asaalikul mujarrad ak asaalikul majzub ak almajzubul mujarrad ak almajzubu saalik duñu delluwaat ci di ko misaal ndax misaal nañ ko ay yoon xam ngeen ko waaye yoon bi nga xam ne moo gën a ci yoon yi fi mu yoonam gën a gàtt mooy rëdd yoon yi gën a gàtt ya muy jaarale nit ñi sëñ Tuba lan moo di yoonam xam ngeen ko li ko tax a li ko tax diir bu gat maanaam weer mu mën cee dox loo xam ne nit dana ko war a dox ci fukki at jëm ci yàlla lu ko lu ko lu ko ko may bind na ko de nee na tawaytu tariqa al qawmi waqta imtidaaxihi wa li qad qada al xaajaati bi rawdi wal basti nee na tawaytu taxañ naa tariqal xaw mi yoonu gaa ñu baax ñi waxtam ci daax yi ci waxtu mooy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa qada te mu faj lii ñeel na alxaajaat sama aali yëpp moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi raw di ci tàggatal ma lépp lu dul yàlla wan bés ak lalal ma tàllalal ma yoon yi nooy yëpp ma amee ci abi bi di ci jaarale gu ma neex tawaytu tariqal xaw mi dañu wax ne eh si ñu doon si jóge kër si Ahmadu Bamba li yor wër gaaw ah yor wër dinaa ngi si waaye loolu génn ñu kon génn ñu génn ñu moo loolu xam nga li nga tax laaj yi moo baax ndax bu dee damay yëy rek moom su ma jot jaar rek wala du ko jëm sax ci ci ci highway yaat na doxal rek xawal bi ko rekkal xaw ma tam ci gaay yi lan moo ko may kon yàlla jagleel ko yoon woo xam ne moom rek la ko jagleel te keneen amu ko yàlla lu tax yàlla tànn ko bu tegee yonent bi sallallahu alayhi lu gaa yu baax ñi war a dox mu dox ko ci ñetti fan lu ko waral wax naa am ci sànq mais mu yëg leen ma gën ci sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam sama xol gën cee sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu tànn ma ne ma kii laa lay boole wax nañ ko ba tàyyi mooy buum gi gën a dëgër ci buum gu takk nit ak la mu yaakaar yàlla muy yarant bi muy sëriñ bi buum gi du sopp gi la sëriñ bi sopp du sopp gi la yarant bi sopp sopp gi nga sopp yow yarant bi wala sëriñ bi wala yàlla moo lay jëriñ xam ngeen ne alquran nee na yarant bi sallallahu alayhi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yashaa'u wa ana bil muhtadin yarant bi sallallahu alayhi wasallam amoon nañu ko jege lool waaye suñu borom nee na ko la tax di maanaam du caagin ku la neex rek nga jubal ko walakin la ko soob yàlla muy jubal ku ko sopp koo jëriñ a jëriñ ki ko soob ki ko sopp gii ma leen sopp du leen jëriñ seen sopp gii ngeen moo leen moo leen di jëriñ ku dul yàlla rek mooy ki xam ne moom bu la soppee sopp nga jëriñ la boo ko soppee sopp nga jëriñ la boo ko xamee te amula ko xam nga jëriñ la boo ko amee te ko am nga jëriñ la boo ko amee xam ko njëriñ la gën faa tuuti kon Sëriñ Tuubaa lan la def moom seet li gën a jëriñ dongo bi li nga xam ne mu ko gën a mën a musal ci luy yàq muy sot ko ba doo ko boole dara gëm ko ba teg ko foo xam ne teguloo fa lenn loolu mooy li mu gën a mën a jëriñee loolu mooy bunt bi ko yàlla sàkkli te kenn yëgu ko kenn gisu ko nee na àgg naa ci pays ba suñu borom yen ma ba ma ñetti yoon bu waxtu ma génnee rek jiw sàngam yenni ma ma delluwaat waaye yoon bu mujj wëree fañ ma fañ ma jaarale gisu ko jiw sàngam moom mën naa leen ko wax waaye du ko waaye sëñ bi ah xam nga dañ koy waaw bi mu soppee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko sopp ñëpp suñu borom jagleel ko loolu le sama borom ndax ki nga xam ne mooy wasila al wasilatul uzma mu di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na ma ci lu mu defal keneen jëlal naa moom rasulullah sallallahu alayhi ma sopp ba ma gënal ko ñëpp waaye man ma sopp ko ba suukar safatul ci man kaani safatul ci man bu ma demee suñu borom dana ma ubbil mais ma ñëw ba ci suñu borom di fottas ma joxan ma yonent bi ne ma àndal ak kenn mu tey salaxu ba agsi la mooy dallani allahu ala muhammadin wa qaalani muhammadun di samani ne dallani allahu ala xayril wara wa qaalani xayrul wara lisil wara loolu lu ko waral lu waral suñ tuubaa doxul rek àgg suñu borom tabaraka wa taala jalla jalaaluhu azza kamaaluhu lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom delloo ko ci yonent bi mu ànd moom soog a ñëw moo di lan lan moo waral loolu suñu borom tabaraka wa dafa def aada ji mu aadawoo ak bindeef yi ku jëm ci moom am ku dox sa diggante ak moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy sëñ bi loolu wala axirina suñu borom dafa ne ko yoonu ibrahima di ko bàyyi lépp jàpp yàlla rek lim ci ay yonent mbooloo mu takk ba noppi ne ulaayika allazina hadallah ful hudee muqattali ñooñ ñooy ñi yàlla jubal xoolal ci ñoom nga roy te moom de moom moo tax ñu bind leen xam ne kon yàlla ci boppam li ñuy wax lu tranchant la loo xam ne nit may do bindeef du malaaka du leneen mu waaxu rek ba ne ca niis faw nga am ci wax jaaral loolu lan la ba tey kiiraay lu des la waaye nag dafa am àgguwaay boo xam ne boo ca àggee ku fàttaliku kenn ku la mas a jàllale ku dul yonante bi sallallahu alayhi wa sallam rek kiiraay lay doon ci yow bu mel ne ku jëm ci dëkk wut dal weñ wut yet wut làmp wut yëbbal di dox wut gànnaay boo àggee ca dëkk ba yooyu yëpp daf lay gêner daf lay daf lay bii da dem nag dugg ca kër buur ba doo yu baale yet de doo yu baale yëbbal de ñaaw na doo baale dàll weñ de doo baale laxasaay nooy def da ngay summi sa mbubb mu nga doon waaxoo ca gajj ba ba set sol yëre yu ñëw bu ñëw ci boobu borom tabaraka wa taala dafa jàngal ñi ko jege ñi may ñu jege ko daf leen jàngal njàng moo xam ne dafa matale àdduna ak àllaaxira loolu dellu gannaaw tuuti ci benn misaal risaalatu tayri bi Imam al mu ne bi nga xamee ne dañu wax sànq bi ma waxee ne roo mu nga bokk ca alamul amri malakuut yi la dañoo mel ne ay ndiiraan picc yéemewul fenn nekk ca xasaratul quds suñu borom leen yebalee ci àdduna ñu dugg ay jëmm mu misaale ko ay picc yoo xam ne dañoo jekk ba mu yàgg ñu xalaat ne ma waaye ñun daal fii ñu dëkk gis nañu nit ñi ami buur yeneen yi ami buur te loolu xam naa boo demee am nañu buur waaw ñun kuy suñu buur ah xam te yàlla ñuy bëgg yéen dana war a am buur ah ah te dina war a am buur kay buur kay moom mbooloo bu ñu wax na ko am ñu ne waaw ko suñu buur ah xamul waa ku mu nekk xamuñu ko déedéet ñeneen ko jéem a xam nañ jéem a ko am buur buur foor na te buur mënal la nit lu nekk suñ a xam suñu buur bi fu ne buur bi daal wet bii rek lañ ko séenoo ne kon nan dem mbooloo mu bari jóg ñooñu ci def na gis nga da ngeen di sonal seen bopp noo ngi lekk di naan di fanaan di yendu diwut wut li ñu bëgg di ko am bu nu sonal suñu bopp di wuti ku ñu xamul ñu leen yéen seen itte dafa gàtt te nit fu itte yem la ko yàlla yemale ñun daal xam na ne war na noo am buur te boobu daal xam ko am na njëriñ nanu daal di dem ñu demee àll bu sooy boo xam ne kenn xamul fu mu yëgee ñu dëkkoon ci réew yi sedd tàngaay bi rey leen ñu dëkkoon ci réew yi tàng bañ demee ci réew yi sedd sedd ba rey leen ñuy ngelaw li naawi leen ba daani leen ci géej géej ñu seenu fan jeex ñu dee ci yoon bi ñu ci des continuer rek di ngi am nammeel koo xam ne fi ñu jëm namm nañ ko namm koo xam ne gisatuñu déggatuñu lu ñu àgg rek ñoo ci seen bopp dara mën a fi leen a wëlbati yooyu ñuy dajal yëpp réew moo xam ne taxe ji ko woon kenn mu demee ñu fexe ba fëgg ba ñu ubbi leen ñu ne ñun day buur moom la ñu ah, mu man ngeen fi yàggee de ah, yóbbu da ko gis bañ a yàggee buur bi am yërmande neen gan yi nañu agsi ñu agsi yow ñoom jàmmante ñoom lu doon seen i tànk ne ñun de dana tawam yàgg nu xam ne am nañu bóor nu ngeen na seeti bóor bi ma leen sonal ngeen seen bopp bu ngeen ñëwee maay ñëwul maay buur ah waaye nag yéen daal gannaaw man maa tax ngeen jóg ba agsi danaa leen defal loo xam ne lii day ku dul yéen du am teral leen teraanga joo xam ne jéggi na dayoo lu xel xalaatul ak lu bët mësula tegeel lu nopp mësula dégg lu ne mu jox ñu ne ko waaw léegi nag am na lu war a laaj sunu moroom yi sunu mbokk yi nga xam ne ñoo ngi leen bàyyi ci réew ma te ñëw ñu mu ne xay xaate comme ko wala araadul xuruj la awdalahu ambatan walakin kariha laaw bi a fa sabbatahum waqiila qudum alqaa'idina ay ata ñooñu yàlla namul ñu ñëw bu leen bu ñu ñoom seen bopp bu ñu dogowal kon ñu xaroo xarwaay gi ngeen xaroo ba fa si yéenee ñëw waaye nag yàlla ci boppam moo leen woowul moo soxlawul seen ñëw moo tax ñu door waaw suñu morom yi nga xam ne dañoo dee ci yoon wi nag moo ne leen wa man yaxruj min baytihi muhajiran ilaahi wa rasulihi summa yudrikhu al-mawt faqad waqa ajruhu ala llahi ku jóg jëm ci yàlla kay nga xam ne yàlla rek la tax a jub boole woo ca dara boo dee ci yoon mel na ne àgg nga waaw waaw ñun nag li ñu defal lépp ci teraanga te ñun am nañu njaboot te njaboot yooyu mënuñu lii ci bànneex ak ci jàmm te xamuñu lu ñu nekk leen lay ku ñëw fi man dootoo fàddu fenn fu ne yaa nga fa da ngeen di jàng yëm nam leen nee waaw ndax li ñu amee daan leen ci mën a may waaw waaw ku leen soob da ko mën a may ba mu dew ba fàtte ni yéen ko may ruu yooyu mooy ruu yi jekkoon ba mu yàgg bi ñu nekkee ci adduna ñu fàttaliku ndax ruu bu amee kàttan dëgg-dëgg dana fàttaliku aalamul malakuuti bu mu jógee woon mu daal di am nam koo xam ne daf koy nam bërëb boobale te ka mu xamoon te xel du ko xam xel du ko xam xoola koy yëpp ñooñu mooy ñan mooy ñi nga xam ne walla wallazina jaahadu fii naa lanahdiyannahum subulana mooy ñi nga xam ne yàlla itteel na leen dëgg dëgg dëgg dëgg ba nekk seen xol mënuñu saa àgg ñoom dong ñu seeti sëriñ bu mat sëriñ mu àggali leen ca ñooñu mooy ñi nga xam ne dañoo wàcc adduna jublu yàlla roo yi nga xam ne suñu borom dafa def ci ñoom secret boo xam ne mënuñoo muñ yàlla li adduna yàgg yàgg yàgg li xéewal yi bari bari li tiis yi bari bari li soxla yi bari bari du leen fàttaloo mukk seen borom bu ñu toogee seen xel ne seen borom bu ca seen xel ne dootuñu bëgg lenn mooy yooyu tukki woon ba dem ba foofu ñooñu nag mooy ñoo def li ñuy wax diibal dootuñu ñàkk mukk ba saa taxaw te li leen yàlla jox mën nañ caa séntu ku nekk mooy li sëñ Tuubaa wax naan waalaan yal abraaru fii oxraaya man qaada lii bi limtihaan qiraaya daañu baax ci man la ñu àndal sama berne gi ma sama borom di berneel bi limtihaan amul yemukaay amul yemukaay ndax wàllu yu dana àgg ci ñaari rakk bu ko jullee ñu boole jaamu doomu aadama yi la ko tàmbalee ca aadama ba ba adduna tukki waa kaw ak waa suuf yépp li ñu jaamu bu ñu ko peesee ñaari rakkam yooyu war ko kon nag fayug loolu ku ne xaj na ci mbindeef yi daanaka pepp ci suuf yi bu ñu àndoon ak moom xaj ci fay gi ndax bil intihaa la pepp suuf yi lu mu bari bari a na fu mu yem wal qaadiri bil intihaa kiraaya la taxoon ma ne démb sax laal naa ci tuuti kay ban wax ko jot. noo xoon ne jaawartu xasida googu mooy li arab di ma ne moom biib mooy ki bay aw sasam ba mu jeex nga xam ne lal bu bam jaaxaan nelaw rek bay na toolam ba mu ñor dañu ko jox ko mooy jaawartu mu nett li ci nag fi mu jaar ak ay jaar jaar ak ngërëm li ko sa borom ko yóbbu dama ko may te dutu ko bi malaktu nafsiya wa zaxzaxtu zaim jaawartu dëkkaale naa ak kan rabbi sama borom sa borom mooy kan lu mu def al muin mooy aji dimbali ji foofu lu mën a yàgg la dëkkaale boo bokkee nit continent bu ngeen nekk mën ngeen noo dëkkaale ci continent continent bu ngeen dëkkee dëkk bu ngeen dëkk te xamante woon sax mën ngeen dëkkaale ngeen ci dëkk bu ngeen bokkee kër bu ngeen dëkk dëkkaale leen ci kër bu ngeen bokkee benn néeg ak benn lal na ba tey dëkkaale la mais génnagul dëkkaale nag xam ngeen ne dëkkaale bi ñu xam ñu ko bokkal fi ngay soox boo xëyee dem nga dem yàlla nag dëkkaale yàlla lan la dëkkaale yàlla moom amul xasiinu bët booy tàggoog moom te day dindi sa melo yi doomu aadama yépp jox la yeneen melo yoo xam ne bokkule woo ko doomu aadama yi bu jaarul fa nga jaar àggul fa nga àgg melul na nga mel bu ngeen bokkalee dara ki dëkkaale yàlla daf koy muslu ndax suñu borom tabaraka wa taala dafa sàkk jagle jëmm yu bari kenn ku ne mu defal la lu mu defalul sa mel morom daal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na Aliyu ak Ammaar ibnu Yaasir ak Salmaan ajjana daf leen di namm am na jëmm yoo xam ne ajjana ci boppam mooy bànneexu ci ñoom waaye ñoom du cagi ni ñoom ñooy bànneexu ci nga xam ne ajjanaa leen waaye du ñu namm ajjana noonu ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxee ci ay ñoo xam ne ñoom àddina nag gaañ noonu mu waxee ne Omar Omar bu ñu Xattaab seytaane ñi mu ko mbedd mu mu dugg seytaane génn moo mbedd yóbbu ci meneen kooku yonente bi sallallahu alayhi wasallam amu ko te moo tax ñu jundi ko noonu mu itam Ammaar ibnu Yaasir ne seytaan yi xamul xolam seytaan du ko jax-jaxal mukk du dugal ci xolam benn xalaat yonente yi amuñu ko naka noonu sallallahu alayhi wa sallam wax ne yonente Ibrahima keroog yemal xiyam moom lañu njëkk a solal yére mënuñu njëkk a solal yére yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko gën a foor gën koo jege yàlla waaye sidna Ibrahima dañu njëkk a solal yére yonent yàlla Moussa ci waa àjjana ñëpp moom doo ngay sax sikkim bu ñu demee keneen du sax sikkim ndax ay jagleel bokk ñu kenn ku ko yàlla am ay jagle yoo xam ne benn mbindeef fépp ko ci te benn mbindeef jiituwu ko ci te kenn ko ci fekk bi mu tàmbalee di woo boroomam di woo boroomam ba mu àggee ci baqaa al baqaaw mooy lan xam ngeen ne bala ngay àgg ci baqaaw da nga jaar ci tamkin te bala ngay àgg ci tamkin da nga jaar njëkk a ci fanaa bala ngay àgg ay yoon yu bare ngi fi daf yoon yu bari yoo xam ne dafa leroo nga xam ne aqabaat yi moo wuute nañ leen di tuddee waaye benn bu ci nekk ñoo bokk fu ñu jëm bokk ay martaba dafa gudd ba dama ko fi wax xam ngeen nufuus yooyu ñuy wax an nafsu an nafsu lan amaaratu bi suu'i nafsul lawaamatu nafsul mulhamatu nafsul mutma'innatu an nafsul raadiyatu an nafsul mardiyatu an nafsul kaamilatu soo ba ñëw ta taxagul nit ki àgg ci yàlla ba àgg ba mu àgg ñëw ci fanaa nga xam ne xamatul dara xamatul dara ci àdduna lu dul yàlla yëgatul dara lu dul yàlla gisatul dara dafay gan ci béréb bu moo tax yooyu loolu dal ko bu fa yàggee ba miin fa dana àgg fu ca gën a lëgg te du tee du du tax mu soppi ci moom dara nam meloon lay mel ànd ak di dégg di gis di xam la mu doon xam mel na dafa ne ci li mel ni nit ñi waaye loolu itam bu si jógee foofu la tamkiin tàmbalee fu tamkiin jeexee la al baqaaw tàmbalee baqaaw nag mooy dem tam mukk nga bu àggee foofu li mu yokk ci yàlla ci xef ak xippi moo ëpp la mu yokkoon ci yàlla ba mu juddoo tàmbali di jaamu yàlla ba muy agsi foofu moo tax ñu ne boo juddoon ci yàlla ñeent fukki at nga walbatiku lu mat xefinu bët boo dellu see li la faat moo ëpp la nga amoon ci ñeent fukki at nga doon jàmm nga xam ne kon suñu borom noo ko gën a jegee rek may yi gën a bi gën a yokku sañ gën a yokku say tuyaaba ak say a bari fu ci yàlla yoon mën naa weesu yàlla ku ko weesu fooy dali fooy dem ndax àgg rek la dëkkaale moom àgg rek wala gis naa ko wala dem naa ba jox ko loxo ndax moom dëkkaale ñoom ñoo yem jaawartu mooy dëkkaale naa suñu borom bil furqaan yi ñeent dégg foofu da al furqaan baa bi daaw listiaana la alxuraan laa dëkkaaleeg moom ci di ko jàng di ko settantal di xam maanaa yi di ko gëm di ko jox xàqam ci jaamu akub topp akub wormaal akub farlu loolu kon du doon lu mu jagoo moom doom loolu ulama wa alimuna yi am nañ ko ñu koy def ak siddiqoona yi ak aarifuuna billahi bu ko wàllu yëpp yëpp amul it borom martaba yooyu ñoom am nañ ko ndax awliya yi maanaam wàllu yu ordinaire am na fu mu yem siddiqoona yi ñu ko féete kaw ak aarifuuna billahi yi te ñun ñëpp itam ab daal yi lañu ñu tànn ci ñoom tànnaat ci biir ab daal yi aw taat yi bi ñu tànnee ci aw taat yi ñoom itam al imaamaani ñaari ilimaan yi tànn ci ñoom ñaar al wakiilu xutbul xaw bi soo ba ñëw xaw si lu war la mënu la ñàkk mu àgg ci baqaaw kay mënu la ñàkk bu mu àgg ci baqaaw ndax fekk mu ngi ci talawun àggul ci tamkiin dana am jamono yoo xam ne fa xolam toll woon duutu fa toll te kon yen bi daan yenn bu diis la boo xam ne dara du jóge ci yàlla jëm ci mel ni mbindeef ak lu mu xëj xëjati yàlla ci sa loxo waxtu woo toogee ci xadra bu ci ca pays diwaan ba ku mënul awliya yëpp teew ñi dund ak ñi dee kenn koo ci xam ne lu mel ne xefiinu ba def nga ko ci lu dul sa ndigal mën nañ koo dàq ba faw ñu dootu ñëw ci diwaan ba mën nañ koo rékki sax ak ngëmam wala ñu rékki wilaaya kooku mooy melo xutbul xawf xutbul xawf xam ngeen ni nag wàllu yu ak nu mu mën a mel yorent rek itam ak nga xam ne du yokk tuyaabaam rek mooy yokk ci ay jëfam waaye maqaamam mënu la yokk ndax ñoom bu ñu juddoo rek amatuñu benn kiiraay seen diggante ak seen borom amuñu kiiraay waaye wàllu yi lu mu màgg màgg dana tàmbali di yokk di yokk xam ngeen gis ngeen sëñ Tuubaa fi mu daan ñaane ci dara yi diw sàngam koo xam ne du yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne ba muy soog a ñëw yëpp ya rabbana ilayka ashku xaali bil mustafa wa xamsati rijaali acheikh xawsi qadir al jilani al haiz al ulum wal ifani suma abi yazid bistani al arif al mubajjal al umami suma tatayfur ibni isa al ali suma abi hamid al ghazali xaamisu maaruf al karxi al jibs al muqaddam al wali ila axiri ila axiri gis ngeen fu mu naan mashaayixi fi fiqhi malikul ali wa shafii wal xanafi wal xanbali ak fu ma xam mashaayixi sayiduna al jilani wa shafii maahu tijaani waaye jaar-jaar la ay jaar-jaar la waaye ndax xutbul xam fu ko ca agsi yem sëñ Tuubaa ko ne xam na ne àgg na ca ndax ci la yem ah lu ngeen xalaat bind na ko xutbul xaw ci la wilaaya yam da la ñenn ñi wax waaye nag waxoon nañ ko sax biir waxtaan woon nañ loolu ci lenn ci rabbaani yoone yi ñoo ne xutbul xaw si daal mooy marka bi nga xam ne dara mënu ko wees ndax mooy wóotu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf nga xam ne yaay buntu yërmande yàlla ci kaw suuf nga xam ne ku jaarewul ci yow am nga sañ sañu mu jaamu yàlla ba ndiggam dagg yow man xëy am nga ne nañ ko lakk ñu lakk ko ne suñu borom inna lillahi ibadan law saaluhu an laa yuqima saata lam yuqim lam yuqim xaar qaalahu abu talib al makki fi qutil qulub ne suñu borom am na jaam yoo xam ne buñ ne bu saa taxawati mu fomm yow xeex suñu borom fomm ko ak ñoo xam ne nee ñu buñ ne ko woon baalal iblis mu baal ko loolu day na waar de day na waar day na waar waaye nag xam nañ ne duñ ko duñ ko duñ ko wax suñu borom. ndax suñu borom wax na ne Iblis safara la jëm ba noppi te wax na ne nii ma xam dana am te wax yàlla du daj yaay ñaar yooyu nu ñuy kii bu ne woon suñu borom fommal yow nga xiyam saa taxaw ba noppi te suñu borom ne woon na taxaw loolu mën mën na am kay mën na laa may fetal nga ne bu ma neexoon mën naa waaye du ko fetal ñeme woo ko ki nga xam ne bu ne woon suñu borom bu saa taxaw saa taxaw ñeme wu ko wax suñu borom. ndax wet na ko wet goo xam ne xelam sax xalaatul loolu le bu ko xalaatoon sax dana tuub mën na am lale daraja la ak sañ-sañ ak may waaye nag suñu borom rëddam kenn du ko far donc euh, li bës man ni man dem ci laaj yi damay wëndeelu rek aw ma plan damay wëndeelu rek nañ dem ci laaj yi si conclusion ba dix waaw waaw waaw léegi dese nañu dese nañu fukki minute dese nañu fukki minute ngir ñu war a tàmbali débat yi bëgguñu kenn dem këram am ci kumpa li waral ñu ñu résumé mbir mi ngir ja def ko ci temps bi moo di rek fii xam ngeen ne building la bu àddina bépp bokk te sëñ Touba yàlla da ko séddee lépp tey kon nag faaw ñu bàyyi xel ñu ko bokkal saal bi boo seetee li ñuy wax cellule dañ naan heure sangam ba heure sangam waa réew sangam heure sangam ba heure sangam waa réew sangam kon ñuy dem ci lu réew li ñu xamee mooy tey jii ak respecté suñu engagement li nga xam ne moom lañu ko joxoon ngir ñeneen ñi fi war a teew wala boog ñi nga xam ne ñoo yor lii wala ñi yor sécurité ni ngeen déggee son bi nit toog barab di ko def lumière yi ngeen di gis ñu doon bari di ci di ci di di ci di ko puglu électricien yi ñu fi toog pour benn fil du rëcc lu ci nekk lu mel ni ñu di ko def ñooñu dañoo am heure ñu war a wàcc di ñibbi kenn xamul ni yow lañ dëkk wala New Jersey wala wala Connecticut loolu rek moo waral ñu koy résumé ngir bëgg seen xol sedd ñëpp liñ la ñu wax ak ñoom it ñu respecté ko kon jox ko dix minutes mu conclure ñu jàll ci débat yi. fàtte naa sax ne. fatwa naa sax ne en temps woon naa jaawartu du fi xaj bu gudd ñu conclure wax ne rek kon jurum sëñ Tuuba suñu borom dafa ne waaye xel xuma la ta'lamuna martaba la boo xam ne kenn mënu koo sàkkal ne nangam la tudd lu soob suñu borom mooy waaye xel xuma la ta'lamuna suñu borom dina nee na dina bind lu ngeen dul xam mukk li mu wax nag wa innahu la kitaabun azizun xasida boobu mu tënkee wa innahu la kitaabun azizun nga xam ne nee taxaw na taxawaayu bépp xare bu yonente bi sallallahu alayhi wasallam masa xare ak bu bu nit ñi xare gannaawam moom xasida gi rek xanaa daal ñu leen di fàttali li ma waxoon sànq ne ñaari rakkaar rek dana ko julli mu ëpp doole nit ñi ma masa jaamu ci lu dul ñeneen ñaari rakkaar ñu ko àgg foofa def lu dul loolu rek murid bi li koy jëriñ bëgg sëriñ bi topp ndigalam bëgg sëriñ bi nan la mooy jëm ko jox xaqam jëm ko jox xaqam mooy war maal ko fa war ma yem seet la mu bëggoon lépp nga xel ci la mu bañoon lépp nga sori ko wattaliku ko di sa bàyyi xel ci lépp looy def bu fekkee ne nekkut fi ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam doon na wax sidna Omar laa tansanaa du'aaika bu mu fàtte ci ñaan kon ñaan kenn doylu lu wëris ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko ñaan addiyee ñaan war na taalibe bu nekk ci sëriñam kenn waru koy sàggane moo xam ay lixlaas la wala ay salaatu fatiha wala ay xasida boo noppee nga def suñu ñaan gi ma ñaan yàlla na ko nangu ngën ji nangu ful ko ngën ji ful jagleel ko rooxu sëriñ bi muy sama addiye ci moom boo àggalee nga def ñaan boo xam ne su la neexee muy fatiha ñetti lixlaas rek su la neexee muy salaatu ala nabi juróom ñaar wala nu mu mën a toll wala ñaar fukk nga ne suñu borom na nga nangu ñaan gi yàlla na nga nangu ñaan gi ngëm ji nangu ful ko ngëm ji ful jagleel ko képp koo xam ne amel naa ko xaq bu ko defee su borom mën a dogal xaq yépp daañu la wàcc ba yomal xeyam kenn du la poñe ndax ay xaq rek ay tax yomal xeyam nit marte du naan buñ ne bu keroogee ku seen sa ndey daw ku seen sa baay daw ku seen sa xarit daw ku seen sa soxna daw ku seen sa boroom kër daw dëkkaale gi ñu dëkkoon ci àdduna nga xam ne ay xaq mën na cee am te bu keroogee kenn doyluwul ku nekk xaq joo amee nit bu doon toll nag bën bën puso ak lu mu nit ko ko ko fayu ndax kenn doyluwul te ñëpp jaaxle nañu bu keroogee ku mu fekk sa xaq yépp yàlla dogal nga fay ko nga am lu jafe ma ne àq yi rek a tax nit di marta du doon xëyal na kon nag nit war na farlu ci xaq ci digganteem ak sëriñam am na jëmm yoo xam ne dafa géntoon gis sëriñam muy julli mu topp ci moom mbooloo mu dul jeex topp ci moom ñëpp gapparu sëriñ bi rek taxaw ak moom bi mu noppee mu laaj ko borom xam-xam te tudd ko tur mu ne ko kooku nga xam ne moo doom julli ñi topp ci moom di gapparu dafa matal seen xàq te ñoom ñu manquil xàqam mata bi ñu xàqam ndax sëriñ bu mat sëriñ nee naa leen minute bu nekk dana ci yër xolub taalibeem bu nekk juróom-ñaar fukki yoon bu sa gisee lu koy lor bàkkaar mën nag koo bañ a faral ndax bàkkaar am na leneen loo xam ne jamono bi may mën noo àgg ca la ko jindi waaye li koy li koy texee di rek lay jindi sànni ci yër yooyu mu nga xam ne kon daanaka mën nañ ne garanti la kooku nag kon xaqam euh, sàggane ko dara gën koo ñaaw xaq ci des ñi xam ne ndax nit ñi la defal lu baax wala ñu nga jëw wala ñu nga tooñ wala ñu nga xam ne def nga leen loo yëgul ñoom ñëpp fa yomal xam dañuy taxaw séxatoo la ngay ñaan di ko féetale bokk na ci waral ak mucc ay nag doomu aadama boo amee ngërëmal yàlla te ko am ngërëmal sëriñ bi am ngërëmal yàlla te boo amee ngërëmal yàlla suñu borom dana la taxawal maa féete képp koo amee woon xaq maa koy fay li am solo kon gis ki ne jéem lu mu mën ñu fàttaliku boromam lu mu mën dañ fàttali ki nga xam ne moo dox diggante ma borom nag muy wasilaam te nit dana ci baax muy wéet yenn jamono muy wéet moom dong di delloo si ëllëg di delloo si jaar-jaar yi ci kanamam muy sukuraat waxtaan nañ ba tàyyi xew-xew yi xew ci sukuraat fi nga xam ne nit ki baaraam yi tànkam yi tàmbali naa sedd ba baru bi génn ba set li fi xew lépp ci xam ak ñu umpale yu doy doy waar la yu mat di fàttaliku la yu mat di fàggul la yu mat di séenu la ndax lu ñëw la te du manque ñàkk bu faaw mu ñëw faaw mu ñëw traayu mbàmmeel itam laaj cëb malaayika kenn du fa teew am na nag ci sëriñ si ñoo xam bu ñu yoree seen taalibe ci mbàmmeel ñoo koy nangu seen loxo seen ñaari loxo koy nangu tëral itam ah doy na yaakaar waaye nag ba tey li doy waar moo di kumpa gi yow mii ndax ca loola nga bokk ndax su sëriñ nangul na sa nangul na sa njëbbal sa dana la ko defal wala déet ah problème ma ngoog problème ma ngoog kon nag lu war farlu farlu farlu yowmal xiyaam farlu bàmmeel waaye nag loolu lépp loolu lépp xamoon nga ne jaamu yàlla baax na mën ngaa farlu waaye doyu la nga wuti nag koo xam ne kii yaakaar nga ne moom day xett li la lu ko yomba yomb la ah kon nag dangay farlu ci jaamu yàlla ba noppi farlu it ci ngërëmal wasiila boobu farlu ci ngërëmal wasiila boobu ndax sëriñ kat moo ëpp doole waajur sëriñ ëpp doole waajur te sëriñ alim bi nee na uqaddimu ustaadi ala xaqi walidi walaw kaana lii fi lwalidi durru walloofu fa hada murabbi ruuxi wa ruuxu jawharu wa hada murabbi ljismi wa huwa lahu sidqu nee na sama xaqi sëriñ laa jiital ci sama xaqi waajur ak li may bëgg bëgg sama waajur ak li ma koy warmaal warmaal ak li may dégg lu tax loolu mu ne sama waajur day sama yaram lay sàmm bañ ma gaañu ma tawat bañ ma sonn bañ ma xiif bañ ma mar bañ ma tilim bañ ma rab sama ruu lay sàmm moom lay aar moom lay fóot te kii day mooy sagar ñu ëmb kee rek maanaam roogi mooy wurus bi këyit nañ ko taxañee mooy jëmm ji kon nag kii sàmm roogi moo ëpp doole ji sëriñ bu jaayoon taalib yi lekk njëgam it bi nangu it fayul xàqam jëmul xàqam jëmul xàqam jëmul xàqam ndax mbugalum yomal xiyaam lu la ko fega rek loola loola réy mu waratu ko yemale dara dara dara dara dañu wax ne dara dara moomu ko mooy suuf yi ak suuf yi dara dara moomu ko ku moomul dara yi nag yàllaay sa alal ndax fi mu ne boo dencee sax alal bu soxla ñëwee rek sa xel di dem ci yàlla sa xel bi njëkk a dem ci la nga denc pour fa ko loolu ba tey ci kiiraay yi la mbokk ñu dox diggante nit ki ak borom dara nag dara moomu ko moom xelam dem ci lu dul yàlla ndax amul dara da dé fi mu ne boo amul dara bu soxla ñëwee saxal day daal dem ci yàlla ndax kon nag ñu def ñu dem ci laaj yi rek léegi. laaj bi nga xam ne moom la ñu njëkk a mooy dañuy jël benn ci français jël benn ci arabe jël benn ci wolof jël anglais su ko defee ku nekk moom noonu la ñu bëgg a defee kii li mu njëkk laaj daf ne Serigne Touba tur yi nga xam ne yii moom la tudd ci téere yi ak ñu di ko ko wooye mu ne ndax. tur wu ci nekk dafa am illa maanaam fu mu nekk mu toll ci yàlla tax mu tudd ko wala euh, position bu mu am li ñu tudd position sociale wala leneen wa wala bokk tur yi yëpp dañoo bokk tekki benn maanaam. ay taxul benn exemple ci tur benn exemple. waaw. ban ban laaj bi nga fi nee na sëñ Touba. Mm-hmm. tur yi nga xam ne nii ah, dafa wax tur yooyu. bu mm-hmm. ci ne dafa am illa bu tax. Mm-hmm. mu tudd ko. waaw xam naa ñoo bokk maanaam. moom. asalaamaaleykum bisimilah. Ahmadou Bamba. Bamba dëkk la. ñun ñëpp xam ngeen ko. Ahmadou moo fa nekkoon te doon jàngal waajuram tam ne ko doom ji ngay njëkk am waxuma ko waaye dese topp na ma ko tuddee dañoo sa ak Ahmadou Ndikia. Bamba muy dëkk ba ahmadu nag ahmadu nan la tuddoon ndax ahmadul Moustapha am na ahmadul Mokhtar am na ahmadul Bachir ahmadul Moustapha ahmadu yu bari jeex na am na ñoo xam ne ñooñu dañu daan wax maduma taar maduma taar nag wala ahmadul Mokhtar la koy wax li daan wax sax ahmadu Sall ne Sall la ko wax loolu mooy tur li ci def laqab la xaadimu rasul ki nga xam ne mooy jëwriñu yonent bi maanaam le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kooku moom maqama la boo xam ne benn dong la moo ko jagoo daañu wax xutbul xaw benn lay doon kenn lay ci jamono waaye ak kooku wax wolof la de wala. làkk bi hmm. ko bindee. kon loolu d'accord waaw loolu xaw si. benn kenn na ko doon ci jamono waaye bu fi jógee keneen remplacé ko ah xatmu. xatmu neeñu kenn rek lay doon waaye ñaar woote na ko koo xam ne kenn ci rafet nañ njort ci moom ki si jox jox na ay ci ci des joxe na ay preuve yu wóor moo di Muhyiddin Ibn Arabi neewoon na li ma euh, Hakim Turmisi la jiitu jiitoon na Ibn Arabi lu mat téeméeri at ak ko topp moo waxoon ne danaa laaj ñetti téeméeri laaj ñoo xam ne ku dul xatmu bi du ko mën a tekki xatmu taw ko xatmu ba bu ñëwee sama tur bi tudd moom mu ngi tudd Muhammad ibnu Ali Muhyiddin Ibn Arabi bi mu ñëwee tudd Muhammad ibnu Ali tontu na laaj yooyu ba noppi ni ne mooy xatmu gannaaw loolu itam nee na joxe na beneen preuve nee na taxaw na ci kaaba gi gis kaaba gi mboolem brique bu ci nekk ñëw wër ko delluwaat place am ba mu des benn brique boo xam ne place am dara nekku ba nee na moom ci boppam mu gis jëmmam nekk brique bu wër ko ba noppi dem mëdd euh, place boobale mu daal di xam ni kon mooy xatmul wilaya mu daal ne binaa xatama allahu wilayata fantahat ilayna fa maa xatmun yakunu laha baadi fa maa faaza bil xatmi allazi li muhammadin min ummatihi bil ilmi illa ana wahdi gannaaw am Cheikh Ahmad Tidiane nee na xatmu na waaye gannaaw xat mu moom gannaaw ñaar woote na ko xamuñu ku ko ci doon wala dafa war a mën a doon ñaar wala dafa war a doon lu ko ulama daal nee kenn lay doon waaye li wóor ne moom kenn mësu koo woote ku dul ci Ahmadou Bamba te yaakaaruñu keneen woote ko xaadimu rasul boobu muy jagle boo xam ne moom dong la ko li ma waxoon ne nee ca njaal jéenam suñu borom dafa yër wala ca xadim wala kañ la bu ko waxul xamul kañ la suñu borom jël xol yépp gis mu gën cee sopp yonente bi sallallahu alayhi wasallam te gën a sopp yonente bi martaba la boo xam ne ku la ko rawee rawe na la ba raw na la ba fawtu dootoo ko jot mu tànn ko ba mu nekk xaadimu rasul ba tax mu ne tawi si tariqal xaw waxtam ci daax yi kooku laqab la laqab mooy tur woo xam ne mooy euh, tur woo xam ne daal tudde wuñ la ko woon sa waajur tudde wuñ la ko woon mu am lu muy tegtalee nga def lu tax ñu tuddale tur woowu loolu mooy laqab euh, xaadimu rasul laqab la bu fekkee ne am na beneen tur ndax man tur yooyu laa ci xam ne yi ma tudd léegi bu fekkee am na beneen tur nga wax ma ma seet li ma ci xam xam moo ci xam dana mel dana mel ci xamul asalaamaaleykum. waaw waaw Serigne Touba waaw Serigne Touba moom ku nekk xam ne ko Touba moo tax Serigne Serigne Dakar Serigne Ngagne ak kii day laajte Serigne Sam. Mm-hmm. ci jawwatu Furqaane bi nga waxoon. Mm-hmm. mu ni da ngaa wax ni dëkkaale bi du dëkkaale ak alxuraan. Mm-hmm. kon dëkkaale bi dëkkaale lan la. dama ne baa bi ñu dafa jamtal baa u listiaana waaye xam nañ ne du baa u listiaana baa u listiaana mooy menuisier bi dagg na dénk yi bi. si lii la jëfandikoo pour dem yonent bi ndax te sëñ Tuubaa alxuraan la ci la dëkkaaleeg yàlla ndax alxuraan wax yàlla mu dëkk ci di ko jàng jox ko ormaam kam na ko doomu aadama ma ne ak ngëm ak teewlu ak màggal ak fonk ak dégg ndax dégg na ko dégg goo xam ne xamuñu keneen mbindeef meneen mbindeef dégg na ko ndax nee na suñu ni ma firale alif laam mim alif gi mooy awras tugal kitaaba waaw gi laam gi mooy laqan tugal kitaaba mim gi mooy mallak tugal kitaaba moom laa moom loo naa la donn loo naa la téere bi mooy alquran sanaa la téere bi mooy alquran moom loo naa la téere bi mooy alquran wax na ko feneen mallaka nil quranan tamlikan yadoom suñu borom moom loo na ma alquran moom goo xam ne day sax ba faw mu ne naaja niel mulzim bil qurani hatta gadawtu mawrida zamani suñu borom déey na ma maanay alquran ba ma mujj di naanukaayu képp ku mar kon ba tey ñu ne ndax kon ci alquran la dëkkaale suñu wala dafa ne dafa jublu ne dëkkaale naak suñu borom nag ànd ak alquran dëkkaal nag suñu borom ànd ak alxuraan li mu gën a jamtaloo moo di bi naan yaa rabbi yaa rabbi yaa mawlaaya ba mu ne ko xul yaa jaari xul yaa jaari ñeel sama aji dëkkaale kon dëkkaale ji dëkkaale yàlla ci maanaa moomu moo suñu borom tabaraka wa taala ci xolam xam nga ne al bokk na ci mustalahaat suuf ya al mooy àgg ci yàlla waaye àgg rek bokk na dëkkaale dëkkaale mooy àgg sax fa ne fa bañ faa jógati mooy xasaar ndax nag